Bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi wa man wala ñi ngi sant suñ boroom subxaanahu wa taala di julli di salmal ci suñu yenent Muhammad alayhi salaatu wasalaam di ñaan yàlla suñ boroom mu dolli ko defal jàmm ak xéewal ak barke moom ak i saxaabaam ak mboolem ko toppoo njubam ba keroog dellu suwaat nañ ci suñu téere bii di 40 conseils yoo xam ne li ko tax a jug mooy baaxal kër yewenal kër ba kër googu noonu tegu ci yoonu alxuraan ak sunna eh, jotoon nañoo jël ay conseil yu limu conseil tay bi mu ne isna nawaatan li maktaba islamiya fi baytik mi ngi ci 39e page mu ne eh, defaral bibliothèque islamique sa biir kër defaral benn bibliotek sa biir kër lool mooy konsey tay bi biir kër gi warnaam benn nga bibliotek boo xamne dan fay tek ay livre islam pour waa kër gi di ci mëna jànge te di ci mëna jànge seen diine mu ne euh, bokk na ci li ka yombal ba waa kër gi dégg seen diine. waa kër gi xam atte yi nga xam ne mooy atte yi lislaam yi mu ne mu am fu ñuy jariñoo am fu ñuy liire te loolu li koy maye mooy nga def biir kër gi ci am bibliothèque dëgg la nit ki mën naa liir ci ay portable am ak ordinateur am ak yooyu yëpp am na solo mais ab téere bo téye nii yooyu léegi jeexintal bi def ci yow liir ci ordinateur wala liir ci portable moom du ko maye te même bu dul dara rek xale yi di gis séere yooyu rek xale yi di gis séere yi rek loolu noonu dafa lu bari lu def ci ñoom mu ne laysa bi darura an takuna kabira mu ne waxuñ la ne la force di nga defar ab bibliothèque bu mag mu ne déedéet mu ne nekkul force ne danga war a defar benn bibliothèque bu mag a mag mu ne déedéet mu ne walakin al ibra bi intiqaai al kutub al muhimma mu ne li am solo rek fexeel ba tànn téere yu am solo fexeel ba xam yéen téere nga fay def mu nekk téere yu am solo yu riche ndaxte a par yenn saa yi ab bibliothèque mën naa mag torop ngande trop mais boo xoolee téere ya fay nekk subhanallah daanaka da ngay xam ne nit ki daanaka du cee jariñoo lu bari nga gis koo xam ne lu ndaw la yor euh, bibliothèque bu ndaw mais fexe na ba tànn téere ya fay nekk mu nekk téere yu am solo yoo xam ne mën na caa jariñoo lu bari ci xam kon li am solo rek mooy. fexeel ba wut sa bibliothèque boo xam ne téere ya fa nekk téere la yoo xam ne gëstu nga ko ba yëg ne téere yu am solo ngi nii nga ko fa teg moo ci solo loolu dama ci gën a kii bàyyiloo xel sama a ah, mbokk étudiants yi nekk université wala yooyu noonu te ñuy jàng tubaab ñaare lañuy am benn xeer ci lislaam dañuy xeer ci diine loo waral dañuy teel a am ab bibliothèque koo ci seet si da nga gis bibliothèque bu nga da lay am mais booy xool téere mi subhanallah yenn saa da gis téere yoo xam ne niveau yu kawe yu kawe kawe la nga xam ne bo ne bu boo ñëwoon ci biir Arabie Saoudite yi ñay def doctorat ñooy liir téere yooyu moom nga fekk ko moom mu tegale téere yooyu ne da koy liir da ngay xool téere ay ree jàppal da nga xam ne du ko comprendre waaw wala nga fekk ko mu jël téere yoo xam ne subhanallah ay mutasayifoon ak ay chia ak ay wax yooyu moo fa tel mu teg ko naan naan kii naan am naa maktab am naa kii maa ngi ciy liir fekk fekk lépp ñàkk ak bu met ci ay téere moo koy waral kon sama mbokk étudiants yi nga xam ne français la ñuy jàng mais dañuy am benn xër ci bëgg sunna xër ci bëgg sharia bu ñuy bëgg a jënd téere wala yu mel noonu jar na di diisoo te léegi mën ngaa jënd téere boo xam ne wax dëgg fa yàlla téere bu baax la mais day sut mais day sut sa niveau da ngay dem ci benn conférence yi di dégg oustaz dégg benn oustaz mu cité benn téere rek rek nga juge fa dem marché ba jënd téere te téere boobu noonu ci niveau bu kawe kawe lay wax waaw léegi loolu jar na bàyyi xel. xam yan téere ngay jënd jënd téere yi méngoog sa niveau di ci jariñu waa kër gi ka jariñu ci ak njaboot gi jariñu ci kon nee na li am solo rek mooy fexeel ba tànn yan téere yan téere ngay ngay ngay teg ci bibliothèque bi mu ne rukunun fi majlisil bayti daaxili nadif wa murattab mu ne fexeel ba am benn koñ ci biir kër gi benn koñ boo xam ne foofu la ka bibliothèque bi di nekk mu ne fexeel bam nekk bibliothèque bu set ni nga koy nga nettoyé mu nekk lu set itaay da ngay dugg koo xam ne subhanallah am naa bibliothèque am naa bibliothèque am naa ay téere téere yoo xam ne am naa ko dong la ci am nag du liir téere yaa nga pënd pënd pënd pënd subhanallah loolu rek la ci am am naa ko waaw moo tax mu ne kon fexeel ba muy set mu ne mu nekk tamit luñu organiser nekk luñu organiser teg ko tegin boo xam ne tegin bu jekk lay doon mu ne nañ ko teg tamit foo xam ne ñëpp dañ ci mën a jot mu ne nañ ko teg foo xam ne ñëpp dañ ci am accès mu bañ a nekk fu ñu tëj mais na nekk foo xam ne ci biir kër gi képp ku bëgg a liir day ñëw rek jël daf ci am accès mu ne euh, bi waa kër di toog waa kër gi bu wala ni seetaan télé saal boobu ni toog saal bi nga ne fa la ñuy nekk lu bari mu ne fexeel nga saal noonu am nga bu ndaw boo xam ne day am i téere mu ne nga fexe tamit aussi ba saal bi nga xam ne foofu ngay dalal say gan bu dee da nga am saal spécial pour ay gan mu ne fexeel tamit ba saal boobu tamit mu am ay téere mu ne fexeel ba néegu xale yi tamit ak néegu waa kër gi su ma xam soxna ye ku mën a doon fexeel ba tamit seen néeg am ay téere mu ne loolu lim lay jural mooy duñ dagg mukk ci di liir fuñ toll rek dañuy liir ne xam ne liir bi dafa war di ànd ak ñoom buñ toogee ci saalu bi nga xam ne foofu la waa kër gi di toog dee dajaloo am nay téere buñ demee ci saal bi ñuy dalal gan ñi am nay téere ku dugg sa néeg tamit am na nay téere ni fexe ba programme ko boo xam ne ah noonu lay mel loolu nag bon loolu xalaatam la ndax moom moom moom loolu la gis maanaam eh, saal bi am téere saalu gan ñi am téere néeg yi am téere léegi yéen lu ngeen gis koo xam ne am na ci xalaat na yëkkat loxo lii moom nekkul texte lii nekkul texte li nga xam ne amul laaj xalaat mooy yàlla nee na yeneen bi nee na yi nee na mais ku bu dee yi nga xam ne daanaka day joxe xalaat day joxe xalaatam day proposé ko ci am xalaat koo xam ne moom dafa gis rek ni jagleel benn salle spéciale ci kër gi foo xam ne mooy kaw euh, bibliothèque bi ku bëgg a liir nga foofu ngay dem koo xam ne moom loolu la gis na yëkkati loxoom leeral borom téere moom lim gis mooy sal bi am ay téere néeg yi am ay téere de saalu gan ñu am ay téere aywa ku ci am xalaat dana yëkkati loxoom. ku am si lan. Eh, li ma wax nii xalaat koo xam ne mom gisul loolu moom beneen lay jox aywa eh, bismillah ko am rek na yëkkati warahmatullahi wabarakatu aleykum ah. salaam wa rahmatullah man li may proposé mooy euh, c'est vrai peut être euh, mën na am salle boo dafa dëjjee pour mën a am livre yu bëri mais yeneen salle tamit mën na am livre tamit euh, yeneen waaw yeneen lii ni mën na am livre parce que nit ki parfois mën na bëgg nekk ci néegam laajte mhm. fu gën a tranquille waaw parfois mhm. tamit mën nañ soxla benn classe comme par exemple am ku bëgg a joxe dars ci salle bu mag mag bi am keneen ku bëgg a jàng leneen lu bokkul ak loolu mën naa xaw beru ci mhm. néegam wala yu mel noonu mhm. wala parfois sax téere bi ni lay jegee mën na tax boo taayaloon comme que jege na la euh, mhm. nga nga nga ko rek jël liir dara wala yu mel noonu waaw ah, tayib alfaahi lim gis nee na néeg am ay téere saal yi am ay téere loolu du naqantewul ak ni amaat beneen saal ci biir kër gi boo xam ne tamit mooy ka bibliothèque bi ku bëgg a liir bu la neexee dem fa mais tamit teewul léeg-léegi néeg bi am ay téere boo bëggee liir liir bu calme boo xam ne kenn du la déranger Ibnu Xalil boo amee leneen bu dee nag euh, da ngay koo xam ne li mu bëgg a wax ñu wax nañ ko ay jarul muy muy yëkkati bismillah Ibnu Xalil faddal. man lu ma gis mooy fu ëpp lu ñuy nekk ci kër gi rek mu def foofu bibliothèque bi fekkee na ci salle la mu def ko ci salle bi fekkee na feneen la aussi mu def ko mu def ko gis. aywa tey parce que kër yi aussi ñu bindoo bokkul am nañ par exemple par exemple fekkee ne nit kër bi nga nekk aussi moom moo ko këru famille la mën nga ko def sa néeg yow waaw mais en général daal ñu ëpp lu ëpp nekk daal lañ def foofu léegi pour man voilà gis. aywa ki daa mel ne même yaay li nga wax daa mel ne la bëggoon a wax. ala kulli xaal. oui lu Ibn Khalil di wax rek laa laa wax. en même temps que borom téere dafa waxee peut si moom ki bu mu nekk daal. mais su fekkee ñun fu ñuy jàngee nii Sénégal amoo possibilité bon téere yi cher na et tout fu nekk nga defa bibliothèque c'est quasi impossible. dëgg la dëgg la dëgg la macha allah euh, dëgg la moom day wax ci environnement bi muy dund ak dëkkam wala fii moom classe ak ñoom var yi nga xam ne deux chambres salon la ñu am loolu moom boo leen ko bëggee def loolu dañuy sonn ala xaal borom téere bi <laughs> borom téere bi loolu la gis nee na daal fexeel ba fenn fu ci nekk ci biir kër gi am ay téere. saalu gan ñi am ay téere neegu xale yi am ay téere neegu soxna yi ami téere saal bi ñuy kat dajaloo ame ay téere bu bur bu ko defee chaque fois seeni bët di tabbi ci téere yi euh, chaque fois seeni xel di nekk ci téere yi position buñ toogee tamit <laughs> ne xam na ay téere jege na leen <laughs> ala kulli xaal kenn ku ci nekk rek mooy xool li nga xam ne moo jàppandi ci moom bu ko defee am moom mu def loolu ay mu ne ba sonne ci tànn téere yu baax a baax yi ngay indi mu ne téere yi ngay dugal ci kër gi na ko xool bu baax de na nga xool bu baax a baax téere yi ngay indi mu ne indil ci biir kër gi téere yoo xam ne dafay wax ci ay sujet yu wuute téere yoo xam ne dafay wax ci ay sujet yu wuute yu amal njariñ waa kër gi amal njariñ soxna yi amal njariñ mbindaan yi amal njariñ ñëpp téere yoo xam ne dafay jël ay sujet yu baree bari mu ne am ay téere yoo xam ne dafay indi yenn ay ay tomb diina yoo xam ne mook day méngook euh ah, programme bi xale yi di jàng ci école ba maanaam xale yi boo xoolee seen seen programme école gis seen téere rek nga gi sujet yi nga xam ne moom lañu war a jàng ci école bi mu ne demal jënd ay téere yoo xam ne day waxtaan sujet yooyu pour bu ko defee mu nekk loo xam ne léeg-léegi euh, par samedi ak dimanche ni liir téere yooyu bu ko defee Eh, dinañ xaw a am benn base nga xam ne bu ñu demee école duñ sonn tey jii boo jëloon boo laajoon sa doom yan téere nga eh, lu ngeen di jàng école ba mu daal lay jox téere bi da nga gis téere bi di wax ci wàllum jikko yu rafet di wax ci wàllum kaka joxe asaka mu ne yow demal nga dem jënd ay téere yoo xam ne day wax ci wàllum jikko ak joxe asaka teg ko ci kër gi pour bu ko defee téere yooyu noonu moo koy jàppale yenn saa mu koy liir di ko xool bu baax a baax ba bu demee école bi do sonn Euh, lu am solo la wax loolu noonu day jàppale waale xale yi mu ne fexeel tamit indi ci biir kër gi ay téere yoo xam ne day arrangé jigéen ñi waaw téere boo xam ne day wax jigéen lu mu nekkee ci biir kër jigéen bu gisee euh, baax luy ay atteem lu mu war a def lu mu war a def yooyu noonu nga indi ko ci biir kër gi dina ko arrangé fexeel daal ba mboolem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër gi kenn ku ci nekk position bi mu féete kenn ku ci nekk ak côté bi mu féete nga indi ci biir kër gi téere buy méngoog moom boo xam ne moom dana ko mën a liir naka noonu tamit mu ne wutal ay téere yoo xam ne li muy jariñ mooy gan ñi téere yoo xam ne pour gan ñi rek la téere yoo xam ne danga koy teg gan bu ñëw bay bëgg a ñibbi nga may ko waaw ay téere yoo xam ne spécial pour may ko gan ñi la waaw loolu nag da nga fexe nag ba ñoom duñ ko xam euh, man sama classe gi bu ñu xamee ne téere yi da nga ko jagleel gan ñi daanaka chaque semaine nga gis leen fa ne salaamaaleykum ndax xam na ne bu ñuy dem de dañuy yóbbaale sëriñ waaw loolu loolu fexeel ba a ah, duñ ko xam mais léeg-léegi gan ñëw fa di ñibbi nga yëkkati ay téere may ko wala sa doom yi mu seeni xarit seet si leen bu ñuy ñibbi nga yëkkati ay téere may leen mu ne daal fexel la am ci biir kër gi téere yoo xam ne pour gan ñi rek la mu ne ak tamit sa mbokk yi ak sa waa famille ñi nga xam ne ñooy ñëw ñoom tamit nga préparer leen ay téere yoo xam ne pour loolu la mu ne booy jënd téere da nga sàmmante téere boo xam ne mool nañ ko mool bu rafet maanaam defar nañ ko defarin boo xam ne boo rafet la mu ne ndaxte loolu noonu dafay may nit mu am xemmemteef ci liir téere bi waaye nit ki boo ko mayee téere bu pënd boo xam ne ma nga xottee ko fu euh, daanaka du am lenn luy lu koy xemmemloo ci mu liir téere bi loolu ni bàyyi ci xel incha allah mu ne bokk na ci li muy conseillé ko bëgg am ab bibliothèque ci biir kër gi mu ne mu sàmmonte ba am ab bibliothèque boo xam ne téere ya fa nekk yépp day day wax ci ay sujet yu wuute sujet yu wuute et tamit nga organiser ko organisation boo xam ne boo bëggee xam téere sangam nga bëgg a lire da ngay dem ci côté gauche wala côté trois len lu nekk daal da nga organiser téere yi na yi da nga koy ber a côté téere xadis à côté téere fiq à côté lépp nekk lu ñu organiser nga xam ne yow boo bëggoon a tey benn tomb ci tomb diine da ngay xam fan la téere yi tafsir yi nekk automatiquement da ngay dem foofu jël téere xadis yi boo bëggoon a xam boo soxla woon benn xadis la euh, bibliothèque bi organiser nañ ko organisation boo xam ne da ngay xam ne téere xadis côté sàngam la nekk mu ne loolu noonu na fexe ba am ko ci biir kër gi la bibliothèque bu organisé wu boo xam ne téere xadis yi dañ koy ber à côté téere tafsir yi à côté téere fiqh yi à côté lépp nekk lu ñu organiser nga xam ne loo soxla rek da ngay xam fooy jëm euh, ci lu gaaw a gaaw borom téere bi mu daal di joxe nag ay proposition daal fi lim ay téere yu bari bari mi ngi mel ne daal yow daal dag ne ko man daal dama bëgg a am kaga bibliothèque yenn téere nga may conseil mu tàmbalee joxe nag yi muy joxe nag ci ay téere euh, moom dafay wax ci environnement bi muy dund ak dëkk ba muy dund moo tax léeg mën naa wax téere boo xam ne yow da ngay gis ne wax dëgg fa yàlla ñun suñ fii ak xale yi ak père de famille yi ak jigéen ñi eh, niveau bi ñu yor da ngay xam ne téere bi wax dëgg fa yàlla arrangé wu leen mais man li ma ci soxla fii rek man damaa bëgg ngeen eh, da ngeen bind ngeen bind maanaam sujet yi muy wax pas téere yi muy wax mais jël leen sujet yi nga xam ne moom lay wax après nag bu ko defee nga dem ci ab borom xam-xam mu wax la sujet bi yan téere mooy méngoog yow sa niveau mooy méngoog niveau jigéenu waa Sénégal ak xale yi bu ko defee yow nga dem jënd téere yooyu noonu waaye laa léeg-léeg boo jëlee comme téere moom yi muy wax yenn saa yi niveau bi mën naa diis ndaxte ci dëkkam lay bindal waa euh, euh, askanam lay bindal mu ne la doon jox conseil ci téere yi na tafsir léegi yow bindal tafsir rek den ci yow yow bindal tafsir bu la neexee mën ngaa nga bañ a bind téere yi muy joxe mais bindal ak tafsir loolu nga loolu nga jublu ci pour boo demoon bay bëgg wut nga ka bibliothèque da ngay dem laaj yan téere yi tafsir laa war a wut. mu ne buy joxe kii ci wàllum euh, tafsir nee na tafsiru Ibn Kasir wala tafsiru Saadi zubdatu tafsir ak yeneen ak yeneen. ala kulli xaal yow li nga ci soxla rek mooy kon bibliothèque bu ma amal ci biir kër gi mun a ñàkk mu am ay téere yi tafsir yoo xam ne léeg-léeg buñ soxlaa aaya tel lu muy tekki dañuy dem ni tijj ko ñu xool mu ne naka noonu xadis xadis mu mu mu joxe ci ay téere ay saxiixul kalimi tayyib amalul muslim fil yawmi wal layla riyaadu saalixiin fawaid min al arbain an nawawiya li naadim sultaan lim na ci téere yu baree bari mais yow li nga soxla foofu rek mooy xadis nga bind xadis teg boo demee bay wut bibliothèque boo amal boo amal ci biir kër gi nga dem laaj borom xam-xam yéen téere xadis muy méngoog man muy méngoog sama njaboot ci biir kër gi. mu joxe tamit al aqida mu ne aqida <laughs> bii de moom soxla nañ ko torop dëgg aqida bii la waroon sax soxla nañ ko torop torop torop torop torop torop torop waaw léegi aqida tamit nga bind ko teg. boo demee bay wut ab bibliothèque nga laaj borom xam-xam yén téere aqida laa moom nga gis ne bu mu ko indee ci kër gi mu jariñ xale yi mu jariñ soxna yi mu jariñ mindaan yi mu jariñ ñëpp waaw nga dem jëli teg naka noonu fiq fiq fiq tamit danga ci soxla ay téere ab bibliothèque bi mënta ñàkk am fiq nga dem jëndi ay téere fiq ñëw teg naka noonu tamit al axlaaq téere yi nga xam ne day wax ci wàllum jikko ak ak comportement Euh, am na war naa am ci biir bibliothèque bi téere yoo xam ne wàllum ko ak comportement doomu aadama lay wax nga dem wut téere yu mel noonu ñëw teg asiira wa tarajum téere yoo xam ne ci wàllum histoire lay wax siira yenente bi alayhi salaatu wasalaam ak saxaaba ya ak mag ñu baax ña ñoom Abdullah Mubarak ak ñoom Ibnu Hajar ak ñooñu noonu téere yoo xam ne mag ñooñu la lay jàngal ba xale yi xam mag ñooñu ñooy ñan waaw paa nit bañ a nekk rek ñuy dégg ñooñu rek waaw kon daal ñii la ko borom téere bi seddalee war ngaa am ay téere yoo xam ne ci ci tafsir la war naa am yoo xam ne ci xadis la war naa am yoo xam ne ci aqida la war naa am yoo xam ne ci fiq la war naa am yoo xam ne ci jikko la war naa am yoo xam ne ci siira la waaw lenn lu mu ci mën a doon da ngay dem ci ab xam-xam laaj ko borom xam-xam boo xam ne moog yow yéen bokk dëkk xam na li baax ci boobu environnement way laa boo ko deful rek da ngay juum mooy li doon wax ci euh, Mm. ca booyu université yi xam naa ni baal ma waaye kalaasu ñoom vaar gi yenn saa yi eh, seen xeer gu bari moo leen yóbbu booyu université yi li ma doon wax léegi da nga gis kenn ci ñoom mu tegale téere yoo xam ne subhaanallah téere yoo xam ne boo demoon ci arabistan yi ñay ñay def doctorat ñoo war a liir téere yooyu moom mu am ko ci biir kiiwam moom teg nga ne ko sawaay lii nag la eh, dama ko mais xam nga yow ci sa xel yow mi xam téere yooyu xam nga ne fii ba ñetti at ci kanam mënu ko dégg waaw mu léegi moom mu ne la moom téere yooyu noonu lay liir wala nga fekk ko mu tegale biir ci ciwam téere yi chia yeeg mutasawifuuna yeeg nga ne ko sawaay lii nag mu ne wax dama ko jënd xam nga ne téere yi bu ko liiree sànq rek la koy def mais du ci jëlee xam-xam mu ne la moom da koy liir wala nga fekk mu jël ay téere yoo xam ne day dajj ibnu taymiya eh, day dajj moom tollagul ci dajj dafa war a dem jàngi mais mu ne la moom day liir pour dem dajj ji après nga ne da nga xool yërëm ko xam ne xër na ku bëgg xam-xam la mais dafa waroon laaj borom xam mu laaj ko nu muy mu laaj ko nu muy organiser bibliothèque am bu ko defee mu leeral ko ko loolu moo koy gindi wala laa day dajale téere yoo xam ne ab benn muxaadara lay toog rek dégg oustaz naan téere sàngam rek mu jug dem ca marché ba jënd ko teg boo waxee mu ne moom lay liir fii ba ilaa yawmil qiyaamati du ko dégg waaw kon jar na moo tax képp ku mën a jotali tamit sama kàddu mbokk université yi mbokk gaa yi nekk université ñu organiser conférence boo xam ne dañ ciy woo borom xam-xam bu mag boo xam ne thème conférence bi mooy lan mooy nooy organiser sa bibliothèque waaw ñu woo ci borom xam-xam bu mag boo xam ne loolu mooy thème conférence nooy organiser sa bibliothèque bu ko defee borom xam-xam bi wax leen yan téere mooy téere yi baax naka noonu tamit mu leeral leen bu de téere yi baax ci jigéen ñi yii la bu dee téere yi baax ci père de famille bi yii la bu dee téere baax ci xale yi jàng yii la nga xam ne loolu mooy temu conférence bi nooy organiser sa bibliothèque ci wàllum tafsir mu proposé ci ay téere wàllum xadis mu indi ci ay téere wàllum siira mu organiser ci ay ay téere loolu moom war naa am war nañoo organiser bi koy boo xam ne lool mooy daal don thème bi moo xam nag mbokk yi fi teew nii képp ku xam sa benn mbokk yi bëgg a organiser yàlla xam na ne amuñ tem buñ gën a aajowoo ci thème boobu surtout suñ mbokk jàngkat yi aajo woo nañ thème boobu bo baax a baax ñi woo benn borom xam-xam boo xam ne loolu rek moom ka moom la ñuy leeralal kon loolu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax borom téere bi daal di jeexalee nag tey daal ne nee na li mu tudd nii lépp ay exemple la rek nee na mais mu ne gisoo moom su doon leeral li may wax mu ne li mu tudd nii lépp ay exemple la rek mu ne daf laa jox ay exemple rek ci ay téere waaye nee na kenn ku ci nekk xam nga téere yi nga xam ne moo baax bu dee dëpp bu dee diisoo ngàkk ak borom xam-xam. nga dem diisoo ak borom xam-xam diisoo koo xam ne wóolu nga ko mu jox la ay proposition ci téere yi ngay dugal sa kër bu ko defee a ay njaboot gi daal di jariñu jigéen ñi daal di jariñu xale yi daal di jariñu ñëpp jariñu incha allah bu ko defee mm, Sénégal jëm ci kanam incha allah allahumma salli wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain